ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin ci xew-xewu ñetteelu at mi ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci yoon bim yoon bi de Médine vers Uhud muy ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam consulté saxaabaam yi radiyallahu anhum ba ñu mujj avis bi dominant mu mujj ci ànd mooy nañ leen génn fekki kuffaaru Qurayshin yi ci biti ñu ngi woon nag ci yoon bi ñëwoon nañu ba ci toolu almunaafiqu alxabi alxabiisu darir di mirban ibn alqaydi ñëwoon nañ ba ci toolam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum doon fa jaar ndax moom la abu xaysama di axu bani xaarisa ibn al xaaris ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ana kan moo ñuy conduire guider ñu yóbbu ñu ba ñu jege ku faaru qurayshi ni te du ñu yëg te kenn duñu romb kenn duñu romb ba mën a dem wax leen ko abu xaysama ne moom mën na leen a jaarale ci yoon wi ndax ku xam yoon yi la mu jaarale leen diggante quartier waa banu xaarisa ak seen tool yi ba ni ñuy agse ci toolu mirba alqaydi aleyhi laanatullah mu doon wax naan bu ma xamoon ne sama tibb suuf bii ma tibb du dal ci kenn ku dul yow seydinaa muhammad wat naa ne kon dinaa la ko duur ci sa xar kanam gi te bu dee ne yonent nga dëgg dëgg dëgg permettre la nga naan dangay jaar daganalu ma jaar sama tool saxaaba yi radiyallahu anhum nar koo rey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne laa taqtulu fa hada al ama amal qalbi amal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne déet bu ko def dara bu ko laal ndax kat silmaxa bi waa jii moom xolam moo njëkk silmaxa laata bët yi silmaxa kon nag bu leen ko def dara bàyyi leen ko xam nga façon gi moom rey leen sax mooy danga leen di jox publicité te jaruñu ko xoolam Mirbaa rek moom moom moo fi noonu nga xam ne ak siiwam ci lu bon la siiwe ndax toolam bu yonent toolam boobaa siiw ñu koy waxtaane ba léegi waaye de na mu siiwi baaxul kii de bokkul ci li waykatu arab bi doon wax naan wa zikruka ba'dal mawti umrun thani naan tudd giñ lay tudd ginnaaw boo génnee àddina beneen dund la kii moom du dund yi ñoo tax mooy loo xam ne ci lu bon lañ lay tudde tegal la ci alayhi laanatullah loolu moom aadana allahu min hada al umr kon yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen bu leen ko laal ndax kii moom xol bee silmaxa bët yi silmaxa waaye imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi neewoon nañu waaye nag am na ku leen ci jiitu woon laat yonente bi aleyhi salaatu wasalaam di leen tere moom jot naa toj bopp ki nga xam ne mooy mirbaal qaydi muy Sa'd ibn Zayd di axu bani abdil ashhal waxoon nañ ne dañuy wax tuuti ci moom daal di continuer mu ngi tuddoon Sa'd ibn Zayd ibn Malik ibn abdi ibn abdi ibn Ka'b ibn abdil ashhal al ansaari al ashhali looloo doon turam nekkoon Saad di doomu ku ñuy wax Zayd Zayd di doomi Malik Malik di doomi Abd Abd di doomi Kaab Kaab di doomi Abdil Ashhal mi nga xam ne ñoom seen koju seen clan boobu ci waa Ansaar ci ñoom lañ leen di dàkkantale moo tax al ansaariyul ashhaliyu moom mii di Seydina Saad ibn Zayd imaam Muusa ibn Uqba na ko noonu imaam is ibn Isxaaq raxmatullaahi ala aljamii nee nañu fekke na gazwatu Badrin ah, kantaa imaam al moom nee waxuma la gazwatu Badrin waaye fekke na tamit en même temps wala moom fekke na ah, mooy bay'atul Aqaba fekke woon na ko kon loolu day wane ne kon moom Sa'd ibn Zayd bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam ci waa lansaar laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gàddaay di ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci waxu imaam al ndax moom dane shahida al-Aqaba fekke woon na Aqaba tumminaa yoo yële yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon daje ak waa ahlu Yasrib di ahlu madinati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum wa ardaahum ah ci ghazwatu Uhud bi moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi kon ne bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem Uhud ñëw ba foofu bëgg ku ko jaarale ci yoon woo xam ne waa Quraysh duñ ko gis abu xaysama radiyallahu anhu ne ko xam naa fa jaarale ko ci tool lu mirba mirba di naafiq bu bon boobale di silmaxa boobu ne ko bu ma gisoon bu te suuf bi ma gisul woon ne bu ma yëgoon ne du dal kenn ci yow yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sa xar kanam gi laa koy dóor imaam ibn isxaaq ne biñ ko naree rey yonent bi alayhi salaatu ne bu leen ko rey neena na nag waqad badara ilayhi Sa'd ibn wa sallam anhu fa darabahu bil qawsi fi ra'sihi fa shajja mu ne waaye Sa'd laata yonent bi alayhi wa salaam dara Mirbaa malgré lu bon jiitu na gaa yépp ba daal di koy jël arkam lu ko ark bi mu lu ko fëgg ci bopp bopp mirban bi toj moom mii di seydina Sa'd ibn Zayd di axu bani Abdil Ashhal al Ashhali dafa nekkoon nag moom koo xam ne ku mënoon gawar la ku mënoon gawar la mooy chevalier cavalier dëgg la woon chevalier la woon moom seydina Sa'd ibn Zayd loolu lañ am ci tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa imaam ibn Isxaaq kon alayhi kon yoon wi noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di continuer jóge foofu kon ci toolu Merbahil Qaydi Mirba ibn al-Qaydi alayhi laanatullah nee na yonent bi alayhi salaatu nag di continuer di dem fan ilaa Yathrib no ilaa uh, Uhud ndax Medina la jóge di dem fi nga xam ne mooy Uhud imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi mu ne imaam ibn Hisham mu ne wa ajaaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma idin samurata bna jundubin alfizari wa raafi'a bna xadiijin axaa bani xaarisa wa huwa bna xamsi asharata sana wa kaana qad raddahuma fa qiila lahu ya rasulallah inna raafi'an raamin fa ajaazahu fa lamma ajaaza raafi'an qiila lahu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna samurata yasra'u raafi'an fa ajaaza imaam ibn Hisham Abdul Malik ibn Hisham al-Ma'afiri rahmatullahi alayhi mu ne wa ajaaza rasuulullah yawma izin yawma idin samura tabna jundubin al-fizaari mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam permettre na mu participer ci xeex bi samura ibnu jundub al-fizaari radiyallahu taala anhu wa ardaa wa raafi ibn xadiij ak raafi ibn xadiij di doomu ku ñuy wax xadiij axaa bani xaarisa di mbokk waa bani xaarisa mu ne waxumaa te ñoom ñaar ibna xamsi ashara ibna xamsi asharata sana ibna xamsi asharata sana ñoom quinze ans lañ amoon mu ne wax kaana qad raddahuma da leen a delloo woon nag ne leen déedéet yéen léegi mooy dañu génn ba ci yoon wi mu ne leen yéen ñiy dellu leen mu seetlu ne yéen Rafi' ibn Khadij samura ibn jundubin ilfisaari yéen dellu leen fa ñu ne ko yaa rasuulallah e ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam inna raafi'an raamin ne ko nag raafi' mii nga nar a delloo aka man flèche wuu c'est un expert bu doon tey dañ naan c'est un delloo sniper ci jamono joo xam ne dañoo soxla ñoo xam ne dañuy tiire day dal di di jot seen cible yonent bi raamin de ku mën a lancer xeej la ak flèche fa ajaazahu yonent bi ne kon mën naa ñëw fa lamma ajaaza Rafi'an qiila lahu yaa rasuulallah fa inna Samura yasra'u Rafi'an fa ajaaza bi mu ne kon Rafi' lool la kon na ñëw ah ñu ne ko nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Rafi' mi nga ne mu ñëw te nga delloo woon ko mook Samura nga woowaat Rafi' bàyyi Samura mais Samura moom moom moo man Rafi' même bu moom tireur d'élite la mais Samura ko man fa ajaazahu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy permettre loolu la imaam Ibn Hisham wax ci sanad boo xamante ne nii a mooy amul càll dafa ñëw rek ne wa ajaza moom loolu la wax imaam ibn hisham waaye imaam abu daawud raxmatullah alayhi daal na koy solo na ko noonu imaam ibn maaja waaye xadiis bi dafa gën a gudd lii incha allah dinañ ci ñëw waaye bu dee riwaaye buñ jëlee riwaaye imaam ibnu Hisham bi mooy wérul waaye nag am nañ buñ ko àggalee après dinañ gis ne ñiñ la wax sànq di imaam Abu Dawud as-Sijistaani soloo na ko na ko noon imaam ibnu Maaja na ko noon imaam Ahmad ibnu Hanbal ak imaamul Buxaari am na benn partie bu ci soloo ci bunt bi mu def asha bulugu sibyaan wa shahaadatihim ci majorité agsi ci nekk majeuru gone yi ak seen wàllu seede moom imaam al Buxaari am na lu mu solo ci côté xadiis bi agsi wuñ côté boobu buñ ci agsee nañ la ne la imaam al Buxaari solo rahmatullah alayhi euh, wa anil jamii kanta imaam euh, euh, ñoom imaam al Waaqidi naka noonu lii itam mooy côté wii di wax ci ñii mu delloo imaam ash-Shafi'i it daal dinay wax loolu ci li nga xamante ne moom la ki ash-Shaykh diin al-Qamuli daal di ta euh, euh, euh, nettali jële ko ci imaam ash-Shafi'i waaye bu ñëwaatee ci riwaaya bi ah bu dee ñoom imaam al-Waaqidi dañu ne wa saara sallallahu alayhi wa sallama fa askara bi shaykhayn wa huma utumaani wa arada wa urida rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alayhi sallallahu alayhi wa sallama askaru fastasghara ghilmaanan faraddahum ñoom dañ ne bërëb bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu saam dafa continuer doxam ba àgg bërëb buñ naan ash ni ñoom cité nañ bërëb bi nga xam ne foofu la yonent bi alayhi salaatu wasallam daldi woon delloo ay nit am ñoo xam ne da leen a permettre te bokk na ci ñum njëkk a delloo mooy Samura ibnu Jundubin ak Rafi' ibn Khadijin kon ki mu imaam albay ñoom ñoom imaam yi euh, dañ ne ci bërëb buñ naan Shaykhayni la bam fa àggee mu campé foofu léegi nag ñu koy muy liñ naan revue des muy xoolaat armée bi ñi nekk ci armée beeg loolu mu gis ay xale yoo xam ne ci biir armée bi mu ne déedéet ñii ñii dañoo tuuti mu delloo leen bokk na nag ci ñooñu comme l'imam Ibn Hisham wax Samurat ibn Jundub al-Fizaari mu ngi tuddoon Samura ibn Jundubin ibn Hilaal ibn Hariij ibn Murra ibn Hazan ibn Amr ibn Jaabir ibn Xushaym ibn La'y ibn Usaym ibn Shamx ibn Fizaara ibn Fazaara al-Fazaari wala al-Fizaari radiyallahu taala anhu loolu di seydina samura di doomu ku ñuy wax jundub jundub di doomi hilaal hilaal di doomi xarij moom nag ci waa alfizaari ci waa eh, ban la bokk tribu boobu di waa banu fizaara wala fazaari alfazaari dañuy wax fazaari dañuy wax fizaari moom nag dàkkantalam moo doon abu suleymaan moo doon dàkkantala moom seydina samura ibnu jundub radiyallahu taala anhu wa ardaa moom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi dane moom samura bi da ngay gis alfizaari la wala alfazaari moom ci lamsaar yi la newoon fa la bokkoon waaye du dafa bokk ci ñoom waaye dafa nekkoon ci seen allié yi comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daal di wax mu ne kaana min xulafaa'il ansaar qadimat bihi ummuhu ba'da mawti abiihi fa tazawwajahaa rajulun min al ansaar imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne mu ne kaana min xulafaa'i al ansaar mu ne samura bii samura ibn jundub radiyallaahu anhu bokkul woon ci waa lamsaar mais ci seen alliés yi la bokkoon ñi nga xam dañu amoon pacte ak yi nan la fa ñëw ne nan la fa ñëwee ba am ak ñoom pacte mu ne qadimat bihi ummuhu ba'da mawti abiihi mu ne ginnaaw bi bàyyam génnee àddina wax moom ci waa bani fizaara la bokk ah, bi bàyyam génnee àddina moom seydinaa Samura na Jundub ci la ko yaayam indee foofale ci waa lamsaar jóge seen dëkk ñëw Yasrib ba mu fa ñëwee nag moom yaayam fa tazawwajaha rajulun min al ansaar am benn góor lii laata lislaam la woon boo xam ne ci waa lamsaar foofu la ci waa ahlu yasrib daldi koy denc moom yaayu seydina samura ibn jundub moo tax moom noonu la amee alliance ak ñi nga xamante ne mooy lamsaar yi ndax ñoom ñoo takkoon yaayam moom seydina samura ibn jundub mu daldi nekk ca ñoom bi nga xamante ne nag ci la xare yi am moom dañu ko indi Uhud bi mu amee da génnoon ànd ci ci armée bi yonent bi alayhi salaatu wasallam bi mu defee revue troupe yi gis ci Samura mu ne déedéet mu ne déedéet kii nañu ko nañu ko delloo ah li imaam ibn hisham wax raxmatullaahi mu ne bi nga xamante ne ci lañ ne nañ ko delloo moom samura ibn jundub a moom ak raafi ibn xadiij la woon radiyallahu anhuma te 15 lañ amoon gazwatu uhudin ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat tireur d'élite la mu ne kon raafi mën naa ñëw ñu ne ko nag comme que bàyyi nga Raafi' mu ñëw Samura nag moo man Raafi' am na ci beneen riwaaya ah, boo xam ne imaam Ibn Isxaaq moo ko tudd boo demee ci al Isti'aab bu imaam Ibn Abdil Barr al Andalusi raxmatullaahi alayhi moom ah, kaana rasuulullah ya'ridu ghilmaan al ansaar fa marra bihi ghulaamun fa ajaazahu fi al-ba'th wa urida alayhi samurata fa radda mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko doon gaaral goney lamsaar yi mooy Uhud bii la woon fa marra bihi ghulaamun am ku ko romb fa ajaazahu fi al-ba'th mu daldi ne kii mën naa dem moom moom mën nañ ko retenir wa urida samura ñu daal di koy présenter samura faraddahu mën a déedéet kii delloo leen ko fa qaala samura ne ko laqad ajazta hada waradatani walaw sarantuhu la sarantu mu ne ko yow de mu ne yow yonent bi aleyhi salatu wasalaam permettre nga kii nii nga permettre mu génn ànd ak yow de àggi fa nga jëm bu ma songoo woon ak moom maa koy gañe qaala fa duunakahu fa saari'a yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko lool la kon nag songoo leen ma xool kan moo man bu ko defee bu dee ne di nga manam déet sa fa saraahu samura fa ajaaza samura daal di gañewaa mu ne ko kon wax nga dëgg yow man ngaa ànd ak ñun eh, moom nag kon keroog noonu la deme fi nga xam ne mooy ghazwatu Uhudin bokkoon ci ñiñ delloo woon waaye mujj gi bi ñu waxee lool ci riwaaye bële ak bii mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam da koo mujj permettre mu génn ànd ak ñoom dem ila ghazwatu Uhudin ah ginnaaw gi moom seydina samura radiyallahu taala anhu wa ardaa a bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dund nañ dund goo xam ne gu yàgg la yone moom nag mu ngi ne woon basra la ne woon muy euh, bon siiw na mooy bas mooy fi ñu naan basoraa tey basra fële ci sudu Irak basra dëkk bu mag boobu nga am kuufa basra euh, Bagdad yooyu basra nag moom foofu la ne woon euh, ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dafa doon wutu des fois ki nga xam ne moo fa jiite woon di Ziyad moo mële Ziyad mu siiw mi rek Euh, bu masoona war a tukki moom da ko doon wax mu daal di koy jiite fi nga mu daal di assurer intérim bi ginnaaw bi kuufa waaye naka noonu basra tamit naka noonu moom nag seydna samura ibn jundub foofu la newoon muy basra ah, moom nag ay xadi ay xadiisam da dégg kii bu siiw buñ naan ku ku yàgg dégg euh, bon pas waxuma dégg xadiis nii ñu koy wax nii rek de non non non mooy euh, nga xam-xamu xadiis nga dugg ci bay bay jàng ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ilmu rijaal voilà bu boobaa loolu mooy ku ku ku ku miin loolu ku xam-xam-xam boobu te di ci yëngu mooy masala mi masala bu siiw la muy xadiisam yi est-ce que Seydina alxasanul basri dégg na ci samaratum nu jundub directement wala déet est-ce que daje na moom loolu noonu boroom xam-xamu xadiis yi dañ cee wuute même bu dee ne mooy ne daje na moom ci ñaari xadiis yoo xam ne am na ñaari xadiis yoo xam ne moom leer na këniñ moom Seydina alxasanul basri ci Samura ibn Jundub la ko jële direct waaye est-ce que yeneen yi muy nettali ci moom da koo faa dégg wala daa am li nga xam ne mooy intermédiaire loolu fa la wute bi am waaye li gën a dëgër mooy Seydina alxasanul basri bu nga xamante ne ni euh, mu dane dafa jële ci Seydina Samura loolu day wane ne ci moom la ko jële comme yi nga xam ne nag amul sikki sàkka mooy ñaari xadiis yu siiw yooyu di xadiisu alaqiqa nga xam ne bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam seydna alxasanul basri radiyallahu anhu wa arda di taabi'a bu mag boobu jële ko ci samura ibnu jundubin muy xadiis boobu mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam dane alxulaamu murtahinun bi aqiqati tudbaxu anhu yowm as-sabi' wa yusamma wa yuxlaqu ra'su mu ne moom euh, seydna samura yonent bi aleyhi salatu wasalaam dane xale bu nekk dañu ko mooy ne xar miñ ko aqiqa biñ ko war a defal rendil ko dara dañ ko ko war a defal boo xam ne tusbahu anhu anhu yawma saabih septième jour bi wayu sàmmaa ñu tuddee ko après ñu daal di wat boppam loolu nag euh, mooy masala yi jëm ci aqiqa yooyu insha allah comme niñ ko waxe woon bu ñu àggee ci ganek àdduna seydina al hasan ibn amir al mu'minin ali ibn abi taalib radiyallahu anhu al jami' bu ñu àggee foofu incha allah dinañu gën a ñëw ci masalatul aqiqa li jëm ci wàllu euh, ngénti tudd doom ak yooyu euh, est-ce que nit ki moom moom par force bu juddoo ci jour bi non septième jour bi rek lañ ko war a tudd ainsi de suite ak yi jëm ci yooyu ak dagg karaw geek nan lay demeek yooyu ak liñ koy rendi la xar yeeg wala yu mel noonu lool lépp insha allah bu ñu àggee foofu dinañ dugg ci masala yooy utal ko ay bunt boo xam ne ci moom rek lañuy ñuy wax insha allahu taala xadiis boobu noonu leer na ne te imaam Abu Daawud moo ko solo imaam Ahmad it solo na ko imaam an-Nasaa'i imaam at-Tirmidhi sanadam bu saxiix la na ko noonu ah, imaam al Buxaari yi soloo ko boobu mu leer ndax imaam Ibn Sirin dane dafa yónni benn taalibeem ne ko demal nga laajal ma alxasan mooy imaam al bu nee alxasan rek ci boroom xam-xam yi mooy alxasan imaam alxasanul bas alxasanul basri lañ ci jublu waaw xasan joyal ko mooy imaam alxasanul basri radiyallahu anhu imaam Ibn Sirin di Muhammad Ibn Sirin. taabi'i bu mag boobu moom it te aayoon ci gént firi gént te mu siiwe ci muy boroom xam-xamu xadiis bu yéeme muy imaam ibn Sirin Muhammad ibn Sirin dafa yónni benn taalibeem ne ko demal nga laajal ma imaam alxasanul basri mim man sami'a xadiisan aqiiqa laaj demal nga laajal ma ko xadiis bi muy nettali ci aqiiqa jëm ci wàllu tudd doom ay yooyu rendi xarak yooyu pour ki juddu ko fo ci ci kan na ko déggee nee na fa saaltu taalibe bi nee na ma dem laaj Seydina alxasanul basri ne ko ah sama sëriñ de ne ah sëriñ bi de moo ma doon laaj imaam alxasanul imaam Muhammad ibn Sirin moo ma doon laaj sa xadiis bi ngay nettali doon foo ko déggee mu ne ko min Samuratu ibn Jundub talool imaam al solu na ko maa ko jële ci Samura ibn Jundub kon loolu leer na ne imaam al-Hasan al-Basri na ci moom ñaareelu xadiis bi euh, mooy bi nga xam ne boobu amul wuute këne ya imaam al basri ci moom lu ko jële mooy xadiis bi nga xam ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah moom moo ko solo mu jaar ci yoonu Hushaym moom mu jële ko ci Humayd Humayd jële ko ci Seydina imaam al-Hasan al-Basri radiyallahu anil jamii mu ne haddathanaa Samura qaala mu ne se Samura di moo ñu nettali ibnu Jundub qaala nee na ah. mu ne imaam alxasan dane qaala jaa rajulun eh, dane dafa am benn waay bu ñëw fa qaala mu ne inna abdan lahu abiq dafa am benn jaam boo xam ne dafa fugitif dafa daw dafa rëcc jaam bu mu amoon mu rëcc dem wa innahu nadara in qadara alayhi an yaqta'a yada moom mu nizar ne gis nga bis bu ko jàppee bés bu jàppee jaam boobu rëcc daw dina dagg loxoom fa qaala alxasan imaam alxasanul basri nag ne waa ji ah xaddatanaa nettali nañu samura samura ibnu jundub moo ñu nettali qaala nee na qallama xataba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam xutbatan illaa amara fiiha bis sadaqa wa nahaa anil muthla mu ne néewaana yonent bi alayhi salaatu wasalaam def benn xutba sermone def benn sermon lu dul dina ci digle saraxe Allah Allah Allah ay waay ndax ñoo ngi saraxe waay waay waay wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuuna la suñu boroom wax ñun ñoo nay yaa subhaanallah alladhiina yabxaluuna wa ya'muruuna suñu nay bopp sax mu moom loolu garaaw la mais dégâts yi du nekk des dégâts collatéraux mais ñun yaa subhaanallah du ñu saraxe du ñu def dara te ku ko nar a def ñu ne bool yow gis nga nag taalibe yi walla gis nga nii nii am nañ doole mën liggéey boo leen toppee da ngay mel ni ñoom lu leen teree liggéey ku ñu gis nga war koo defal dara rek nga ne waaye il faut lutter contre l'assistanat ah nit moom xamal ko métier moo xamal ko mu mën a napp moo gën nga koy may jën waaye yow yooyu yépp muy wax yoo xam ne boo seetee ci biir tem nga ne ci kaw nii dëkk la xam nga nit nga xamal ko métier mu gën mais waaye yow bu dee yow maroo ko xamal métier nag lii du urgence sarax ko nga nga nga dégg waa ji di la wax yooyu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam qallamaa xataba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xutbatan illaa amara fiihaa bis-sadaqa nii waana lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam def benn sermon xutba lu dul dina ci digle saraxe may waaye saraxe li muy li muy li muy fegal musiba yu nar a dal ci jaam bi bari na de laa ilaha illa allah musiba nar nar nar naa mën a këpp ci jaam saraxe bu mu taraxe tax loolu dox digganteem ak musiba googu mu daldi agsi ci moom waaw ah mu ne moom Seydina Samura wa wa wanaha anil musla yonent bi alayhi salaatu salaam tamit néew na defu xutba lu dul dina ci digle saraxe ba pare mooy daa lu muy digle c'est rare mu def xutba sans mu digle ne dee leen ayyuhan naas nit ñi dee leen saraxe waaye néewaala lu mu def xutba lu ne dina ci tere mus la xam nga mus la mooy lan mooy mutiler mutilation jàpp nit di dagg ay loxo bi dagg surtout ñi nga xam ne rey nit ba pare di ko décapiter jël loxo bi dagg dóor tépp mu dal fee nga kii dagg bopp bi dagg cër yi loolu yonent nee na néewaana lu yonent bi alayhi salaam doon xutbata lu ko tere neewaa na nga déglu xutba yonent bi alayhi salaatu salaam fekke ko lu dul balaa jeex dina ci tere loolu yaa subhaanallah waay waay waay xoolal monde bi léegi xoolal monde bi ñaata ay organisation wala ay mouvement yoo xam ne dañ naan dañuy jihaad ngir yàlla ngir li takuna kalimatullahi yal ulya loolu lañu wax waaye xoolal yi nga xam ne moom lañuy wane ci télé yeeg ci média yeeg ci réseaux sociaux yi jàpp ay nit di leen décapiter yaa subhaanallah yaa subhaanallah loolu laa la doon wax naan man moom góob ko woon ba ni ma sama sëriñ di waxe Cheikh Mouhamad Moustapha hafizahullah di ma waxee ne man it gëw ma ko woon mais damaa gis ay ay cheikh yoo xam ne mooy ñooñ mënoo leen a tuumaal li ñii dañ ko xam nga bu man ndax dama ne ko média yi man média occidentaux wóolu ma leen mais ñi mu ñi ne ñoom la gis ñu wane ko cheikh yooyu mooy ñoom yoo xam ne ci pays arabe yi lañ ne te tamit mooy ñoo xam ne xamoon ay caaxaan moom du juddu te tamit amuñu benn intérêt naan dañuy wax loo xam ne du dëgg ñoom moom dëgg lañuy wax voilà ñoom ñu wane affaire yi di dugg gaay ci loolu ñuy def di décapiter nit ñi ci la door a gëmee ne affaire bi am na man it ba ma ko waxee ma gëm leen léegi xoolal yow naka ngay kiiwee affaire yu mel noonu noonu noonu mel noonu nga xam ne nii lañ lépp dañuy def ngir yàlla allah daal di rey de décapité ay nit rey nit ba pare yeew ko ci ay oto ay pick di ko dawal ci ci di ko tra ci ci ci ci ci ci bi dagg loxoy dagg yaa subhaanallah waay waay ñooy xanaa dégguñ lii dégguñ li seydinaa Samuratu ibn Jundub radiyallahu anhu wax qallamaa xataba an-nabiyyu xutbatan illaa amara fiihaa bis-sadaqa wa nahaa anil musla néewaana xam nga lii day wone ni xoolal nit ci yonent bi alayhi salaatu salaam doon insister qallamaa ak néewaan lu mu doon def benn sermon lu dul dina interdire la mutilation yow ki ngay rey dee na ba pare dee na ba pare di jàpp di dagg jël awraam dagg jël ay bëtam fëq ko dagg bopp bi teg fële dagg nopp yi pour dans quel yaa subhaanallah après nag kooku jàpp ne moom moo gën lu mu jëf ci bés boobu amul kenn ku gën jëf ci bés boobu yaa subhaanallah Allah Seydina Ali ibn Abi Taalib da doon wax radiyallahu anhu law kaana al faqru gis nga nit ki ñàkk bu doon nit dinaa ko dinaa ko descendre mooy dinaa ko dinaa ko rey waaye it mën nañoo wax de gis nga ignorance l'ignorance bu doon nit dinañu ko descendre ndax mooy mooy yi muy causé moo bari dangay def naan damay def ngir yàlla ndeke yow li ngay def c'est complètement opposé ak li sa boroom digle te il suffisait nga jàngi bala ngaa dugg ci dara bala ngaa dugg ci dara waaye noonu ñu wone ngeen def ko mise en scène macabre boo xam ne léegi yow je me demande naka nga mën a woowe léegi nga foog ni sa jëf jooj ci la nit ñi embrasser l'islam bi ngay woote non looloo tax ñu naan diine de feu de sang la yow xanaa xamoo li ngay def xoolal image yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu doon sàmmonteeg image yu diine ji da'ni ya rasulallah adribu unuqa hadha almunaafiq laa laa uhibbu an yaqula an-naas inna muhammadan yaqtulu asxaaba ñaata yoon nga dégg loolu ñaata yoon la seydna Xaalid ibn al-Walid ñaata yoon seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhuma naafiq ba lan la ko waxoon da'u xaariji maamu xawaariji bàyyi ko ba mu waxee yonent ba lay saab saab maanu woo ca ngoon ba léegi suba ba léegi maa ngi lay xool ngay séddale waaye maandu woo ci ni ngay séddale mu ne ko way xat kan mooy maandu bu ma maanduwul seydna Xaalid ibn al-Walid beneen riwaay bi seydna Ali euh, Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu maa ne yonent ba lay saab saab da'ni adrib unuqa haadha al-munaafiq bàyyi ma ma fëggu doq naa féq bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne déedéet ndax benn bi ñu ne mu ne sa yaxruju min di di hadha ar-rajul qawmun tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim wa tahqiruuna siyaamakum ma'a siyaamihim ila axiri al-hadiis mu bay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi bañ voilà kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy affaire bi loolu mooy li nga xam ne mooy affaire bi mu ne booyo déet déedéet déedéet loolu du ma ko def ndax bëgguma bu leen ko rey ndax laa uhibbu an yaqula an-nas inna muhammadan yaqtulu ashaabu ñoo xam ne crime bi def kooku moom li def mooy àtte mooy ñu rey ko képp ku ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow maanuwoo kooku àtteem mooy ñu dagg bo ñu dagg boobu mais yonent bi alayhi salaatu salaam dañu diir ndax bëgguma ñu nit ñi xamul l'islam dañu naan Seydina Muhammad kat ndekete moom day rey saxaabaam yi yow dee loolu xoolal loolu xoolal loolu te loolu loolu du jeex du jeex ay exemple yu mel noonu yow nan ngay kiiwee décapité ay nit def ko ci internet bi fu ne ba pare ne gars yi dañoo war a dugg ci l'islam nan lañ ciy duggee nan lañ ciy duggee ak ces images là mais c'est c'est ci lan nga leen di woo venez faire comme nous venez décapiter les gens loolu nga leen di woo yaa subhaanallah kon Seydina Samura boobu xadiis bi bokk na ci yi nga xam ne leer na ne Seydina al al-Basri radiyallahu anhu ko ci Seydina Samura ibn Jundub kon moom waxoon naal dafa ne woon Basra la wàccoon bi après mooy ginnaaw mooy jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ku taroon la nag moom Seydina Samura mii ci xawaarij ji muy espèce u nit ñooñu ñu la wax sànq yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne dina génn ci ndiggu waa ji ki ne woon yonent bi alayhi salaatu euh, ne ku ku ku ku mujj ku mujj ku ku ku ki dina génn ci ginnaawu ndiggu waa ji ay nit ñoo xam ne yéen saxaaba yéen du man du yow mi may déglu du keneen yow Seydina Seydina Abu Bakr Siddiq la wax Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abu Zar Seydina Muaaz Seydina Muawiya Seydina Muaaz ibn Jabal Seydina ñooñu ñépp la ne gis nga yéen ñii Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ibn Ummi Abd Abdullah ibn Mas'ud ibn Umar ñooñu ñépp tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim yéen bu ngeen bu ngeen jullee yéen bu ngeen gisee naa se ci xawaari jooy julli yéen ci seen bopp seen julli gi ngeen julli julli deen koy xeet ñun ñun duñu julli comparé ñun dafa ñu dara ndekete yu château de carte la rek du dara apparence la baaxu ci du weesu fii de laa yatajaawazu du dépasser seen put yiñ ko doon jullee du fa dépasser du dépasser fenn ñooñu na xawaari yooyu moom mii di Seydina Samura ku taroon la ci ñoom ku taroon la ci ñoom ku taroon la ci xawaari yooyu yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon bu leen fekkee mooy kii leen di njëkk a xeex ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib moo leen daldi woon faagaagal waaye desoon nañu ñoom xawaari ji te seen jëf ba léegi ju ñaaw du deñ di nekk ci umma bi ba léegi nii da gis xeet yu mel noon ay xawaari dëgg feeñ ci ci réewu jullit ñi nga xam ne boo leen gisee yow seen pratique religieuse yow da ngay xeeb sa bos comme ni yonent mi aleyhi salaatu salaam wax waaye nag xam-xam moo fa newul moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la xoon Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bàyyi bàyyi ma ak ñoom bàyyi ma dem jox ma ndigal ma dem gisee xawaari ji jamonoy eh, Seydina Ali bi mu nee xalifa xawaar yi ne woon foofu noonu ay Kufa ci Basra yooyu mu ne ko may ma Basra bàyyil ma dem mu dem mais seen masala yi ñuy jàpp leen la xam téye ci mooy ci ne ku gisul ni ñoom baaxoo tey baaxoo googu mooy fexe la cee def yéefee ba jar naa rey noonu lañ def ba rey Seydina Ali ibn Abi Talib doon jéem a rey Seydina Muawiya far far mu rëcc rey ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum ndax ñoom mooy doo yéeféer nga te boo xasee nekk yéeféer ci ñoom même boo taxawee ci jàkka ji di julli ab naafiq buy julli nga yow damu ko xalaal sa deret dagam na bu yàgg loolu moo tax ñi comprendrewul dara nag moo tax suñu jamono jii ñu nekk ñoom ñooy yéemu na mi naka la ay nit mën a fekk ay nit ñuy julli biir biir Bagdad biir Arabie saoudite biir Liban biir Syrie jouru àjjuma imam bi xutba nga gis benn kamikaze bu fa dóor bomb gaa tas te ñu ne au nom lañ ko def ba pare revendiquer ko mooy loolu ñi xamul dëgg-dëgg ñi xamul lis ñi xamul maaxàllaa maaxàllaa xamul daa moo tax on trouve pas des des ñun ñun suñu questionnement yi am amuñu réponse yi ndax jànguñu léegi fu ñuy jéem a xam ay orientaliste kazzabun yu bari ñi nga xam ne ñu ci ëpp ay waxkat lu amul lañu seen ñoom it seen idée lañ yor ñoom ay fanatique lañ ñoom it ci seen côté idéologique même bu dee ne ñoom moom duñ jël arme mais idéologiquement parlant ay fanatique lañ ndax ñoom benn seen façon seen façon yooyu méthode lañuy yor boo xam ne ne moom la ñuy appliquer ci terrain yi dañuy am ay préjugés ñëw appliquer ko. seen méthode yooyu ci science sociale ngay jàng ba kële ñëw indi contre la méthode contre la méthode mooy ne yow da ngay ñëw di dem fenn yoraale say bagage ne man bu ma nee ñii laa koy tërale te mbir yi demewul la mbir balankoo ki dañ koy xam ba pare est-ce que yow sa méthode yi nga yoroon avant dina dox ci bii wala déet mais nga ñëw du ñëw man sama laboratoire laa boo xam ne nii rek la mën a traiter mbir ku ñëw ma dugal la foofu bu baaxul mooy baaxul bu ko mën a traiter baaxul ñoom it ay kazaabuuna lañu moo tax seen seen analyse yépp c'est presque faux léegi nag ci ñooñu la ñuy mujj tourner ñoom la ñuy woo ci plateau télé yi di leen woo ci rajo yi bu dara xewee ñuy jéem expliqué loo xam ne xamuñ dara ndax xam nañ quelques mots arab ak naan way man moom Mouhamad laa tudd way je suis jeune je suis né en Algérie way j'ai fait mes études là-bas j'ai fait mes études Algérie ça veut rien j'ai fait mes études à la Mecque ça ñun ay complexe lañ mooy ne mbir du loolu xam-xam bi moom gis nga nit ku nekk man man euh, man nag bon jaami'u Medina laa jóge jaami'atu Medina laa jànge yooyu da gis ñu bari ñoom buñ gisee loolu rek dañuy non mbir mu di lool lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa zahiral wajhi wad dami lool li mu mooy ne gis nga nit moom sawaay pëndal yi yëpp jaru ko na wax rek ñu xam na jëf te wax ñu xam ndax kii xam naa xamul quant à man je suis donc je suis sorti de d'Oxford yooyu amul de Harvard yooyu dindil sa eer yi ngay rouler yooyu waxuñu ko yow defal ñu gis pratiquer defal ñu xool waxal ñu dégg ndax xam ndax yow xam nga am xamul léegi njàng mi daa tax yow yooyu yooyu nit nit ngir moo xam jarul muy jaar ci daara yi ah non yii ñuy wax nii yooyu pour am diplôme kese la pour am diplôme kese la preuve bi mooy sa sa cours cours ya nga jàngoon licence ba nga newee doctorat fa waxuma la premier première année de licence ba nga defee premier semestre nga fàtte yow second semestre ba nga ci nee nga fàtte la nga jàngoon premier semestre ndax yow l'essentiel moo doon nga am bon note génn noonu lay demee cursusam yëpp bañ na docteur la mais loolu danaa def borom xam-xam mais defu la ko am nga diplôme bien sûr mais amoo xam-xam à vrai amoo xam-xam léegi nag bu ñu kenn rey waaye magistère la am fee ak fee non l'essentiel mooy ne ana lan la lan nga xam waneel waaw les livres au feu le saman au milieu ñu xool yow loo man loolu la moo tax gis nga l'ignorance fi dugal gars yi dafa bari ñun suñu àddina bi lool la alors que yow boo xamee ne gis nga gars yi seen idéologie mooy idéologie ñu bari mooy idéologie xawaar xawaari ji booy wax nag gaa yi naan non du ñooy xawaari yow est xawaari jii nii bu ñu doon wax doon ñoom dañoo nanguwoon turu xawaari mais moom la yow l'hypocrite nga foog na yow naafiq mos nangu na ko nga ne Abdullah ibn naafiq Abu Jahl daa bëggoon ko Abu Jahl mais pourtant moi c'était lui Abu Jahl le vrai mais nangu est dañ naan mbir mi bala moo nekk ci këni nii rek daa fekk waa ji nangu moo tax gars yi gis nga l'ignorance googu ñu am moo xamee lool nag yow ñu ñi amoon les mêmes idées ñoo rey Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo ko fekk comme niñ gisoon tarjama mu de ñu muy muy wër ci mbeddu Kuufa yi di yee nit ñi ngir ñu jóg julli fajar ñu dóor ko jaasi ñu bopp ndax lan ñun suñu idée bi àndu ci def na lii ñun ànduñoo moom ci idée boobu kon léegi yéefar la da kiiwam deretam dagan na ñu dem rey ko ñaata saxaaba lañ liquider ñaata saxaaba lañ rey ci loolu mais yow bu dee yooñu ñu borom idée yooyu Seydina Ali ibn Abi Talib ya lañu nangoo faat Seydina Ousmane kan moo rey Seydina Ousmane lu dul loon mel noonu rek c'est les mêmes mêmes rek même idée yi la rek Seydina Ousmane nga xam ne ndox mi nekk Medina moo ko jënd jox ko julli ñi ndox moomu noonu ñu mujj tere ko ko ne ko doo ko ci doo fi naane ci ndox moo xam ne kat ndaxa mu non subhaanallah mu ngi mel ni ñu ne Lyonnaise des eaux Lyonnaise des eaux le Seydina Ousmane jël ne Lyonnais yi waxuma la Lyon de Rhône-Alpes ñépp région bi maa leen di jox ndox kenn du fay ñu dem ba ñu biir ba àddina soppeeku ñu ne ko yow ndox moomu sax coupé nañ sa sa robinet kër doo fi naan mu mar kaas bu mu naan rek ñu ne ko doo ko fi naane mais ñi ko rey ñoon doon ko tere lool la ñeen idée lañ ñoroon yu dul idée yi fanatique yooyu fanatique tig yooyu ak yu borne yooyu ak yi nga xam ne pourtant jàppoon nañ ne ñu ngi defar ngir l'islam moo tax waaja waaja xoola waaja yaa subhanallah waa waaji nga uh, uh, ban taabien moo ne damay wër kaaba gi day dégg benn waay mu naan mu naan mu naan maa ngi naan day ñaan yàlla di tàll loxo yi loxo yi am problème dafa am problème mel ni ku xaw a gaana mu naan allahuma di ñaan naan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan waaye xam naa ni li ma lay ñaan dooma ko defal nee na mais ma ne subhaanallah daal di tourner ñëw ci moom ne ko mais góor gi looy wax ni mu ne ko ndax man damaa bokk ci ñi nga xamante ne nii taantu damaa jam Seydina Usmaan wax jam yu bay yoo xam ne nee na yenn yi pour l'islam yenn yi pour moom ba mu ko defee loxo bi yàqu moo tax mu naan moom ci boppam reconnaître na crime bi mu def moo tax muy ñaan yàlla naan maa ngi lay ñaan te xam naa ne doo ma may li ma lay ñaan mais ñooñu ñëpp lan moo leen yóbbuwoon ci loolu lu dul l'ignorance lu dul l'ignorance xallama xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa amara bis-sadaqa wa naha anil muthla rawahu ahmad imam ahmad ibn hanbal muy xadis boo xam ne bu wér la mu jaar ci Qataada yaa subhaanallah xoolal ma lool rek xoolal ma lool kon nag gis nga euh, l'ignorance bi metti na nañu jàngite bañ bàyyi bañ a bàyyi font yi ñun duñu jàng ndax duñu jël temps bi jàpp nañ ne jàng bu ma déggee ñaari xadis fii ñetti toog fii dégg conférence dem fekke ñaar commencé kii di yor wa kii si kim wàcce tubay après loolu doy na manaan masha allah fu ne di wax astaghfirullah di sëgg ko kii di parfum woo yooyu baax la mais nga foog nga jàpp sa bopp ne boroom xam-xam nga a yow anta maghrur yow yaa nax sa bopp dëgg dëgg dëgg xamagoo dara wàccal nag sur terre te xam ne xamagoo dara kon nañu xam ne mbir yi ngal la waay gis nga àddina bi moom l'islam beeg yépp ci yam ñi xamul woon ñi xamul dara bu ñu tëjoon seen gémmiñ dëkk bi dox waaye nag du seen intere ñuy tëj seen gémmiñ ndax ku ci nekk sa bakkan moo lay conduire te képp koo xamante ni nii képp koo xamante ne nii dangaa def sa bopp wu fas def sa bopp aw fas waruwaay laxaab sa bopp amoo kenn koy jël jox ko dénk ko laxaab yooyu ngir mu conduire la lu dul sa bakkan ci teeni alkande la lay jëme loolu nag moo bari suñu réew mi de moo bari suñu àddina bii te nag ay yoo xam ne du yem ca ay ña ko la ñaata bakkan lañ fi éliminé ci noonu yaa subhaanallah kon loolu bokk na ci xadiis yi nga xam ne yu seydina alxasan al basri anhu daal di jële ci seydina samuratu ibn jundub ku taroon la nag ci xawaari yooyu moo tax imaam ibn sirin doon na wax naan euh, lettre yi nga xam ne moom la Samura ibn Jundub doon bind doomam yi naan xam-xam bu baree baree baree baree ci ne te saxaaba yu euh, taabi'i mag jëli nañ ci moom kon ñoom Abu Raja al-Ataridi jëli na ci Seydina Samura ibn Jundub ñoom euh, Abu Amir ash ibn Abi Layla ak ñoom Mutarrif ibn ash-Shikhir ñoom ñépp jële nañu ci Seydina Samura mi moom nag euh, mu ngi génn àddina laata euh, l'an soixante ginnaaw gàddaay yonent mi aleyhi salaatu wassalaam euh, ndax boroom xam-xam yi rahmatullah yi ci kañ la génn àddina dañ cee wuute dafa am ñu ne cinquante-huit la cinquante-huit la génn àddina am ñu ne déedéet l'an la génn àddina moom seydina samura ibn jundub radiyallahu taala anhu wa ardaa ibn abdul bar al andalusi ci al mu ne ni mu génn àddina mooy dafa daanu ci benn euh, euh, cin boo xam ne dafa fees ak ndox mu tàng jër mu daanu ci biir cin li euh, moom imaam ibn abdul bar mu ne loolu noonu day dëggal li yonent bi aleyhi waxoon seydina samura ibnu jundub waxaa ak seydina abu hurayra ak seydina abu mahzura ci xadiis yoo xamante nii xasanun euh, bi shawaahidi yonent bi aleyhi da leen masoon a wax ñoom ne leen ki muuj ki nga xam ne mooy mucc génn àddina ci yéen ci safara lay nekk mooy ci safara lay génn àddina moo tax moom imaam euh, ibn abdul bar al andalusi radiallahu taala an rahmatullah mu ne moom mii loolu noonu muy noonu mu génn àddina ndax ñi yonent bi alei saatu salaam waxoon ñépp muy abu mahzura mooy euh, bon abu mahzura gis nañ ko bi ñuy gis nodd gi bokk na ci ñuy noddal yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom seen abu seyna abu mahzura ak seyna abu hurayra ak moom mii am na ci yenn riwaay dañ ñoon diis lañu woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne leen kii njëkk génn àddina ci yéen ci safara lay génn àddina léegi ñoo ñépp génn àddina ba mu des moom moom nag mu génn àddina noonu daal daanu ci benn euh, siin boo xam ne dafa feesoon dell ak ndox mu tàng jër jër jër jër am na euh, ñu ne moom euh, beneen beneen kii euh, am na beneen riwaay bu ne même bu dee ne boobu dafa am majhul bu ne da doon jaaru da doon jaaru daldi am inattention far xal yi daldi koy lakk yére yi daldi noonu la génn àddina di koy lakkaale moom euh, Seydina Samura ibn Jundub muy li nga xam ne dëggal li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon moom mi nga xam ne mooy as-saadiqul masduuq comme li imaam Abdullah ibn Mas'ud waxoon kon noonu la génne àddina ñenn ñi ne la 58 ñenn ne la 59 en tout cas avant la 60 euh, la moom Seydina Samura ibn Jundub ci l'an soixante avant l'an soixante ci gàddaay bi kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa keneen ki nga xamante ne kon moom la yonent bi aleyhi wassalaam daal di permettre keroog ci ghazwatu Uhud bi ñu àggee ci waxu imaam al-Waaqidi bërëb boobu bokk ci ñiñ doon delloo ginnaaw bi mu mujj leen repêché jëlaat leen imaam Ibn Hisham kon nañu wa ajaaza Rasulullah yawma idhin Samura ibn Jundub Samura ibn Jundub mu ne yeneen ci ma alayhi salaatu salaam mu ànd ak ñoom ki nga xam ne mooy Samuratu ibn Jundub te moom lañ gis mu ne wa Raafi' ibn Xadiij axaa Bani Haarisa ak Raafi' ibn Xadiij di Seydina Raafi' ibn Xadiij turam moo doon Raafi' ibn Xadiij ibn Rafi' ibn Adi ibn Zayd ibn Jusham ibn Haarisa ibn al ibn al ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Ansaari al-Awsi al-Haarisi doon turam moo doon Seydina Rafi' di doomu ku ñuy wax Xadiij pa Xudayjan Rafi' ibn Xadiij ibn Rafi' ibn Adi ndax yooyu am solo la façon ni ñuy bind xam nga yu bari ci téere yi duñ la maasal affaire yi moo tax euh, yooyu jara xam na euh, comme noo déggoon waa yanaan um, tout le temps ans c'est euh, rawaa ans ans ibn Malik ans mais du ans anas Seydina anas ibn Malik moom lépp la doon ans la doon wax ans ans ans non ans mooy ne loolu ilmu lu am solo la am solo la waaw xam tamit nañ lañ leen di takkee al Buxaari ak an Najjaari nga bañ leen a jaawale yi niroo ak yiwu al muktalif ak al al mooy yooyu xam-xam la bu rëy rëy bu ñuy jàng ci ilmul xadiis al muxtalif mooy yooyu am solo Rafi ibn Xadiij Xadiij moom di doomi Rafi Rafi boobu di doomi Adiy Adiy di doomi Zayd ibn Jusham bokkoon ci waa Aws ci waa Banu Haarisa Jusham ibn Haarisa ibn al moom dàkkantala moo doon Abu Abdillah walla Abu Xadiij yaayam mu ngi tuddoon Halima bint Mas'ud ibn Sinan ibn Amir ibn Abi Bayaada bokkoon ci waa Banu Bayaada moom Seydina Raafi' ibn Khadij radiyallahu anhu teel na nag dugg ci lislaam bokkoon ci ñi nga xam ne tuut tànk la imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi nee na keroog Uhud ci yoon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la doon xoolaat ñi nga xam ne ñooy troupe yi ci yoon bi laata muy àgg Uhud bi nga xam ne ci la permettre Seydina Samura fekk moom ñoom ñaar moom Samura ak Rafi' quinze ans lañ amoon yeneen mi alayhi salaatu salaam delloo ko ñu ne ko Samura kat tireur d'élite la mu ne kon moom mën naa ñëw ñu ne ko waaye nag Samura nag Rafi' moo ko man euh, mooy Rafi' boog Rafi' Rafi' ci boppam tireur d'élite la ah, mu permettre ko ñu ne ko Samura nag moo man Rafi' kon Rafi' mi dafa bokkoon ci tireur d'élite yi ñi nga xam ne ñu mënoon a sànni lance lañu woon aayoon tamit ci wàllu flèche moo tax keroog Uhud ghazwatu Uhud mu fekk 15 ans la am yonent bi alayhi salaam daal di koy permettre mu participer ci xare bi. waaye naka noonu avant même ghazwatu Uhud ghazwatu Badrin tamit présenté woon nañ ko yonent bi alayhi salaatu ngir mu fekkee xare bi mais yonent bi alayhi salaatu salaam ne déedéet dafa tuuti ne ko noonoo yow doo dem boobu mooy xoola euh, Uhud kañ la am ghazwatu Badrin ci deuxième année bi ci ñetteel année mooy boo quatorze ans la amoon amee quinze ans ci ghazwatu ko permettre mu dem ci noonu la fekkee moom Seydina Samura euh, Seydina Rafi' ibn Khadij noonu la fekke li nga xamante ne mooy ghazwatu Uhud bi mu fa demee nag ba ci xare boobu benn am jot na fa benn xeej boo xam ne lañ ko mushrikuuna yi sànni mu daal di koy dindi bi mu koy dind nag am lu des ci xeej bi ci yaram bi loolu nag deñul di nekk ci yaram bi te keroog bi ñu ko ko jamee yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana ko man maa lay seedeel yawmal qiyaam lii la dal mooy lii nii muy xeej bii la dal bu yawmal qiyaamee ci sa kanamu boroom suñu kanamu bo kanamu borom maa lay seedeel yow Raafi' ibn Xadiij ne ci yoonam moom subhaanahu wa taala nga newoon ba lii dal la loo ndaw seede rëy seydina Raafi ibn Xadiij radiyallahu anhu wa ardaa ah, léegi kon moom Uhud la fekke ak yi nga xam ne ñoo ñëw après mooy Uhud la fekke ak yeneen yi nga xamante ni ñooy yeneen xare yi topp ci Uhud yépp fekke na leen Badr mooy dafa ne woon gone moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam déedéet moom nag seydina Raafi' ah ibn Xadiij radiyallahu taala anhu wa ardaa pour bañ a gën a guddal moom nag taalibe yu bari ci saxaa euh, taabiin yu bari jële nañ ci moom jële nañ ci ki nga xamante ne mooy seydina Raafi' ibn Xadiij bii am na ñoo xam ne ci ñoom ay saxaaba lañ am ñoo xam ne ay taabiin lañ comme ñoom Mahmuud ibn Labiid ñoon ñépp jële nañ ci moom waaye ñoom rifaa di doomam rifaa ibn raafi ak abaaya tamit di sëtam bi as-sa'ib ibn yazid ñoom sa'id ibn al-musayyib naafi' ibn jubayr abu salama ibn abdurrahman ñu rëy ñooñ ponkal yooyu yépp jële nañ ci moom moom nag medinatul munawwara la dund la newoon ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après nag bi nga xamante ne nii fa la nekk ba Euh, ni nga xam ne góomam boobu ñu la waxoon mooy liñ ko xa euh, kii bi ñu ko jamoon xeej bi ñu ko jamoon euh, mu desoon ci biir yaram bi mu dind ko am lu ci des daal di feeñaat affaire bi commencé di benn góom ci ba moom mu ci la génn àddina moom Seydina Rafi' kañ la génn àddina nag loolu daf fi am wuute imaam al-Haafid ibn Hajar ci al-Isaaba euh, ginnaaw bi mu waxee wuute yi dane kanta imaam al-Buxaari yi rahmatullah alayhi dane Raafi ibn Xadiij bi radiyallahu anhu mu ngi génn àddina jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan mooy bi nga xam ne ci la nekk xalifa mu ne huwal mu'tamad te loolu mooy li ñuy sukkandikoo wa ma adaahu waahin mu ne lu wuteeg wax jii imaam al Bukhari wax imaam al Bukhari wax lool ci at-Taariixul Kabiir ndax imaam al Bukhari waxoon bi rek la bind. gis nañ adabul mufrad at-Taariixul Kabiir as-Saxiir yooyu yépp moo leen bindoo imaam Abu Abdillah mu ne moom jamonoy Seydina Muawiya la génn waaye nag dafa bari ñoo xamante ne nii euh, ñu bari ci ñeneen ñi dañ ne euh, non moom moom moom moom yéex naa génn àddina mooy ne c'est bien bien bien bien après loolu la génn àddina bien après comme ñoom ñoom ñoom ñoom kii euh, ñoom imaam al-Waaqidi ak ñooñu dañu ne noono Raafi ñoom dañu ne Raafi ibn euh, Khadij moom bi muy génn àddina c'est bien après moom mu ngi génn àddina la 73 xam nga loolu yàgg sore na ndax Seydina Muawiya moom xilaafaam la 60 ci la ko doomam wutu ci la génn àddina mooy ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, kii nii mooy soixante ci la nag ci la kii amee woon mooy <coughs> xilaafaay gone yi mooy ñi nga xam ne ñooñu Seydina Abu Hurayra doon ñaan naan yal na bu ma ko fekkee ndax dégg na Yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> di ci wax loo xam ne moom moom mu ne yàlla bu mu fekkee woon moo tax Seydina Abu Hurayra l'an cinquante-neuf la génn àddina l'an muy jamono bu yooju tamit ci la Seydina Muawiya foofu génn àddina l'an soixante nag gone yi ak mooy ñi nga xam ne ay bo ci la buur yi daal di ñëw nag moom euh, am ñu ne l'an soixante-treize la génn àddina l'an soixante-treize ci la Seydina Rafi ibn Khadij génn àddina am ñu ne déedéet déedéet non l'an soixante-quatorze l'an soixante-quatorze ndax euh, bi mu génnee àddina ki nga xam ne moo ko jullee mooy Seydina Omar ibnul ibn Omar di doomi Omar ibnul Xattaab di Seydina Abdullah ibn Omar ibnul Xattaab ta nee nañ moom bi muy génn àddina ñi wax loolu dañ ne quatre-vingt-six ans la amoon quatre-vingt-six ans la amoon keroog bi nga xamante ne nii nag ci la génn àddina jigéen ñi di jooy. Euh, nee na kii ne imaam ibn Umar ne radiyallahu anhu inna Raafi'an shaykhun kabir la taaqata lahu bi'adaabillah wa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala al-mayyitu yu'adhabu bi bukaa'i ahlihi alayhi kii ne euh, nu mu tudd Seydina Abdullah ibn Umar dégg jigéen ñi yuuxu di jooyoo ndax Raafi' ibn Xadiij kat génn na àddina radiyallahu anhu seydna abdullah ibn umar ne leen inna rafi'an ne leen a yëg leen ne rafi' sheykhun kabir moom nag dafa mage lool ndax ku am quatre-vingt-six ci waxu ñee loolu mooy ne loolu mooy mooy bari na laa taaqata lahu waay waay amul kàttan ngir supporter mbugalum yàlla <laughs> loolu waxit la ne jeune sax ah, yow support manoo supporter mbugalum yàlla mais loolu waxit la pour wax leen bàyyi leen seen jooy ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam nee almayitu ki génn àddina yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi dañ koy mbugal ndax dañ koy mbugal bu dee ne waa kiiwam mu nu mu tudd eh, ay waa këram dañ koy jooy bu génnee àddina loolu nag masala boobu noonu muy masalaam noonu ndax dama gis ne heure bi dafa jege mooy ne eh, masalaam nit bu génnee àddina nit ñi di ko jooy ginnaaw ay doomam ay mbokkam ay yooyu est-ce que koy mbugal ci lool xam nga xadiis bi loolu wax te xadiis boobu mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhimaa kaana Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane muy xadiis Seydina Abdullah ibn Umar innal mayyita la yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi ki nga xam ne mooy ki génn àddina dañ koy mbugal ndax jooy yi nga xam ne moom la ko waa këram di jooy léegi nag mas masala yi jëm ci yooyu incha allah dinañ ko gis xaw ma peut-être peut-être ci jataay bii di ñëw euh, ñu gis ko wala ñu bàyyi ba gisaat beneen euh, euh, buñ gisaatee beneen xew-xew boo xam ne dafa am yu mel nii bañ ko ciy cité incha allah ñu daal di ciy waxaale masala boobu noonu nan la demee est ci kaw nii niñ ko géddi dégg nii ne xadiis bu wax nii loolu lay tekki réellement wala am na leneen lu muy tekki loolu incha allah dinañ ci ñëw ci beneen yoon incha allahu taala kon moom noonu kon la génne àddina seydna abdullah ibn omar am na ci benn riwaaye dañoo ñëw ne ko eh, dañ ne seydna abdullah ibn omar ibn al anhu ne comme que Rafi génn na àddina nañu ko nit ñi mooy nit ñi waroon a fekkee ñi bëgg a fekkee janazaam jóge ci gox yi ñooñu dañ leen nañ ko yéexe guddi gi ba nga xam ne ci la nit ñi ñëwee mu ne leen moom Abdullah ibn Umar ni'mara ni'ma ma ra'aytum eskay baax na de li nga xam ne moom ngeen gis kon nañu yéexe jullee ji ak denc gi ba ni nga xamante ne noonu la nit ñi ñëw euh, bu ko defee mu daal ñu daal di koy jullee kon noonu la génn àddina seydna Raafi' ci jamonoy kon seydna Abdullah ibn Umar moo ko jullee am ñu ne la 73 ñu ne la imaam al Buxaari yi moom rahmatullah alayhi nee na ci jamonoy seydna Muawiya ibn Abi Sufyaan ci la génn àddina te loolu la imaam al Xaafiz ne wa huwa al mu'tamad te loolu imaam al Buxaari wax nag mooy li gën a dëgër yàllaa gën mujje kon radiyallahu ta'ala an rafi'in wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi ginnaaw rafi'in xadiij ak samurata ibn jundub al-fizaari ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ajaaza lahuma ajaazahuma ajaaza huma yawma idin keroog Uhud léegi ñan ana ñeneen ñan la delloo da imaam ibn Hisham mu ne ginnaaw bi mu waxee loolu mu ne wa radda rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daldi ñaar ñii di Samura ak Rafi' dalee nag delloo woon nit ñi ne ko ñii wax leen seeni qualité mu ne waat nit ñëw te 15 amoon léegi imaam ibn Hisham